wa ala alihi wa sahbihi ajmaina amma ba'd ci suñu jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi ci takmila bi ba léegi complément mooy loo xam ne day matal mottali bunt biñ gisoon muy ilmul fara'id jëmoon ci wàllu miiraas al irth fi l islaam ilmul fara'id fi ilmul miiraas comme niñ ko waxewoon ci jataay bi weesu mu am yoo xam ne dañ ne woon duñ ci ñëw waaye finalement ay question tax ñu war cee ñëwaat nii ginnaaw bi nga xam ne walillahi alhamdu wal minna ci lañu jeexal non seulement ilmul faraa'id mais ci lañu jeexale siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wa azka salaam waaye mu nekk loo xam ne takmila lan bu ko defee mbir mi mat te moo doon miiraasul jaddi ma al ixwa mooy mooy maam ndonnoog maam ànd ak ñi nga xam ne ñooy frère yi frère yii nag waxoon nañ la frère yépp la ba mu des frère li ëmm kese frère lu ëmm bokkut waaw parce que frère li ëmm jadd da koy xaj bu xaj bu xirmaan waaw frère li ëmm bu fi maam newee maam bu góor bi jur baay jëm kaw moom bu fi newee day xaj bu xirmaan ki nga xam ne mooy euh, axuli um ki nga xam ne frère ki dem la waaye nag yaay kese lañ bokk kanta bu dee nag frère yi fi nekk mooy euh, frère germain lañu frère germain lañu mooy kënee man ki faatu ki mu fi bàyyi wala ñi mu fi bàyyi ñoo bokk ndey ak bàyyi wala ñoo bokk paternel frère paternel bàyyi kese lañ bokk bu boobaa fa la masala bi ñëw masala bii waxoon nañ la ne mooy masala global bi lenn moo ci am exception te moo jëm ci sulusul mooy moo jëm ci euh, li nga xam ne mooy masalatul akdariya te al akdariya moom lañ njëkkoon a gis moom la njëkkoon a tontu laaj yi ñuy dugg ci jadd nii walillahi alhamdu wal minna aljadd ma al ikhwa ndax akdariya foofu la génne exception la ci miraasul jadd ma al ikhwa te boobu combinaison bi benn képp la woon waxoon nañ la ko mooy zawjun ummun ah, ak jaddun ak uxtu shaqiqa jeex na tàkk combinaison boobu kese moo am ci al-Akdariya comme ni nga xamante ne noonu la ko boroom way yu waxe woon al imaam ar-Rahabi bi mu def baabul akdariya wal uxtu laa farda ma al jaddi laha fi ma ada masalatin kammalaha zawjun wa ummun wa huma tamaamuha fa'lam fa xayru ummatin allaamuha tu'rafu yaa saaxibil akdariya wa hiya bi an ta'rifaha harriya mooy zawjun wa ummun ak uxtun moo xam uxtu shaqiqa wala uxtu li ab ak jadd wa huma tamaamuha waaw moo koy mottali kon loolu moo daan exception moom la njëkkoon a gis léegi nag ñun ñu ngi woon ci waa est-ce que sax miraasum jadd ak ay maam mu góor mi jur baay bu góor baay <laughs> hein ak frère yi nga xam ne ashiqa lañ wala li ab kese lañ est-ce que ñooñu est-ce que miraas moomu ñépp a d'accord ne frères yi dañ fiy rester waxoon nañ la masala xilaafiya la masala xilaafiya la mooy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu wuute ci masala boobu mu am ñi nga xamante ne ñooy waxu Seydina Siddiq ci saxaaba yi waxu Mawlana ibn Abbas waaye mooy waxu Mawlana Abdallah ibn Zubayr waaw comme ni nga xamante ne noonu la ko al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi waxe ci kitaabul faraa'id ci saxiix bi baabu miiraasul jaddi ma'al abi wal ixwa nim foofu nii la tudde bun dane baabun ab buntu miiraasul jaddi mooy miraasu maam maal abi bu fi bàyyi newee loolu yépp xam nañ ne ijmaa la que bu fi bàyyi newee ak maam bàyyi day daaneel maam boobu leer na wal exwa wal exwa bi mooy bu dee ay exwa ñoom lañ fee nekk ak maam mais ay exwa buñ fi nekk bàyyi daanu ne comme ni nga xam ne noonu lañ ko rappelé woon ne xaj xoj xaj bu yooyu bàyyi bu fi newee ijmaa la que ne yi daanu nañu waaye képp koo xam ne maam nga daanu la waaw waaye li muy wax fii surtout mooy bu dee ne ba maam ak i frère fi ne baabu ma al abi wal ixwa wa qaala abu bakr al imaam rahmatullah alayhi mu ne abu bakr as-siddiq nee kan wa ibnu abbaas ak mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhuma wa ibnu zubayr mooy abdallah ibnu zubayr moom ñoom ñépp lan lañu wax aljaddu ab dañ ne maam père la baay la mooy day taxaw palaasam mooy day taxaw palaasam te loolu moom lañ la doon wax ca boroom way wa doon wax naan wal jaddu mithlul abi inda faqdihi fi hawzi ma yusibuhu wa maddihi sauf waa jumhur dañ cee def exception illa ida kaana hunaka ixwa li kawnihim fi l qurbi wa huwa uswa kanta euh, saydna siddiq saydna mawlana ibn abbas saydna abdallah ibn zubair ibn al awwam kama naqalahu al buxaari te yooyu yépp nag wér nañ ci ñoom boo demee euh, al imam al hafiz ibn Hajar al-Asqalaani bi nga xam ne ci lay def euh, sharh Sahih Imaamul Buxaari leeral na fa càllale yu nekk yu wër yu jóge ci ñii saxaaba yi yoo xam ne muy Seydina Siddiq xam ne Mawlaana Ibn Abbaas moom ci boppam Imaamul Buxaari solo na hadiis boobu moom moo ne ma ne ki nga xam ne de borom bi moom la doon wax. moom la doon wax ay ay eh, eh, a Seydina Abu Bakar ni nga xam ne moom la yonent ma lay sar sam doon wax naan law kuntu muttaxidan xalilan la <laughs> taxasu Aba Bakrin xalilan mu ne kooku yonent ma lay sar sam doon wax lool de dafa àtte maam wàcce ko wàcce waayu bàyyi pour wanne ha man sama wax dafa dëgër parce que ki yonent ma lay sar sam waxoon ne bu doon jàppe ci mbindee fi kenn xarit kooku lay jàppe ma ne man Ibn Abbas kooku den moo wax man moo ma boo ko wax de <laughs> maa leen ko wax man Ibn Abbas te loolu moom saa imaamul Buxaari yi naka nana càllale yu wér nañ ci ñoom naka noon mawlaana Ibn Abbas moom ak al imam Ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu Abdallah Ibn Zubayr ibn al moom daal dinay eh, eh, nekk loo xam ne moom it wér na ci moom Euh, ba nga xam ne comme ni ko loolu lépp al imaam al xaafis daal dina koy euh, leeral euh, ci xadiis yoo xam ne yu wér lañ waa ahlul kuufa mu ne kataba ahlul kuufa ila ibn zubayr fil jadd fa qaala inna aba bakrin anzalahu aban waaw mu ne ah mu ne imaam al xaafis teg wa fiihi dilaalatun ala annahu aftaahum bi mithli qawli abi bakr fii dalaala am na ak lii ak tegtal la këne moom daf leen ubbee ndax dane waa ahlu kuufa waa kuufa dañoo bind abdallah ibn zubayr ibn al-awwam radiyallahu taala anhuma ci miraasum jadd ne ko ah ñun dañoo bëggoon nga wax ñu ci daal nan la ñuy demee mu ne ah sama maam de xam nga maamam la abu bakr saydna siddiq moo jur asma bint abi bakr mi jur saydna abdallah ibn zubayr mi newoon xalifa foofu la newoon Makka comme niñ ko gisa woon ci tarjama Seydina al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib te gisoon nañ ko bi ñuy gis tarjamaam mais dafa yàgg dama ne al-Husayn ibn Ali pour nga pour mu rafraîchir la la mémoire ndax sorwul biñ la mémoire bi biñ gisee lool doon tudd lool mook Ibn Zubayr biñ génnee ne ñu nangu fenn yaay Yazid la duñu d'accord dem Makka ba ila axir qissa voilà kon Mawlana ibn Zubayr waa Kuufa dañ koo bind laaj ko ci wàllu miraasu maam mu ne ah Seydina Siddiq de sama inna Aba Bakrin anzalahu aba wàcce waaye na wàcce na ko wàcce yu bàyyi mooy bu dee bàyyi newu imaam al mu ne fii tegtal am na ci këne moom daf leen a ubbee comme li Seydina Siddiq di wax waaw te loolu bari na riwaaya waaye imaam al-Hafiz en fait dolli nañu ci yeneeni saxaaba xam nga bii passé bañ koy tudd même ci Akdariya Sayyidna Siddiq même ñu la naan man moom ñooñu laa ci xam bu amee yeneen ñu ànd ak moom ci saxaaba yi ci wax jooju Sayyidna Siddiq Sayyidna Mawlana Ibn Abbas loolu bu amee ñu ànd ak ñoom ci saxaaba yi man xaw ma leen imaam al-Hafiz Ibn Hajar nee na nee na nag après laa gis mu ne boo demee ci alfath ci bunt biñ la wax sànq ci kitaabul fara'id baabul miiraatil jadd ma'al abi wal ixwa ah foofu noonu imaam alxaafiz nee na wa mimman jaa'a anhu tasriixu bi anna al jadda yarisu maa kaana yarisu al abi 'inda 'adami al abi ghayri man sammaahu al musannifu Mu'aaz ibn Jabal Mu'aaz wa Abu Dardaa wa abu muusa wa ubay ibn ka'b wa aisha wa abu hurayra wa nuqila dhalika aydan waaye yooyu dëgërul ci seet ci ñiñ ko jëlee ci ñoo ñii ñuy koy citer finalement nii waaw te xatta sayna mu ne wala nañ wax li mu wax ba pare mu ne moom al imam al hafiz ibn hajar al asqalani rahmatullah alayhi ahmad ibn ali al asqalani rahmatullah alayhi mu ne wa man jaa anhu tasrih bokk na ci saxaaba yi nga xam ne jële nañ ci ñoom lu leer nañ kene ñoom dañoo wax lan kene maam day donn day taxaw palaasu bàyyi bu fi bàyyi newut ci dono ci ci ci miraas en dehors ñeneen ñoo xam ne boo ak ñi al-musannif al-musannif mooy al-imaam Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari yu rahmatullahi alayhi ñim tudd xam nga bi mu tuddee ne baabu miiraasil jaddi ma'al abi wal ikhwa dane wa qaala Abu Bakr wa ibnu Abbaas wa ibnu Zubayri ab waaw indi na nag te yéen <laughs> Seydina Mawlana ibn Abbaas doon tegtal ak lañ doon wax gaa yi buñ ko masoon wax ma <laughs> leen doon tontu mais bon bref léegi mooy al musannif mooy al imaamul Buxaari moom ñett la tudd dane wax jii nag que ne maam day taxaw palaasu baay bu fi newul ah moom la Seydina Abu Bakar wax mooy complètement mooy day daq ixwa yi la la la ci jublu <laughs> moo tax mu indi ko ci baabu miraasul jaddi ma'al abi wal ixwa mooy Seydina Abu Bakar la cité Seydina Mawlana Ibn Abbas ak kan Ibn Zubayr anhum waaye nag imaamul xaafis ibn Hajar mu ne waaye am na yeneen i saxaaba yoo xam ne rot na ci ñoom lu leer naññ jëlee nañ ci ñoom ñu wax comme waxu Seydina Abu Bakar ak Seydina Abdullah ibn Abbas ak Ibn Zubayr mu ne ñan ñoo xam ne imaamul Buxaari tudd leen moom ni taalif téere bi mu ñu ne mel dañ ne ko kan mu ne Muaad mooy Seydina Muaad ibn Jabal ak kan Abu Darda kon ñi ñépp mën nga koo yokk ci liste bi ah yaa ngi ak sa këyit fa nga doon noter. xam nga dañ la woon wax bi mooy waxu Seydina Siddiq ci saxaaba yi ak Mawlaana Ibn Abbaas léegi mën nga cee yokk ñii mu lay ak Ibn Zubayr leer comme ni ko Seydina euh, al imaamul Buxaari waxe waaye it ñii mu la wax nii yépp ci lañu Seydina Muaaz bu la neexee nga yokk ci Muaaz Ibn Jabal Muaaz Abu Darda walla bindal Abu Darda Abu Darda ak kan wa abu musa al abu musa al abdallah ibn qays abu musa voilà yaa ngi bind abu musa bindal raawul naa la xaar tuuti voilà dina nga sëy abu darda abu musa al wa ubay ibn ka'b sayyidina ubay ibn ka'b radiyallahu ta'ala anhu al bindal ubay ibn ka'b bindal voilà Ubay ibn Ka'b Seydina Ubay ibn Ka'b ak kan wa Aïcha Sayyidatu Aïcha Siddiqatu bint Siddiqi dolli ko ci liste bi ma ne la Aïcha xam ne lu leer nañ lañ jële ci ñoom ñu bàyyi newul lay taxaw palaasu waay mu jeex ah ak Abu Hurayra sa xaafizu ah, saxaabati radiyallahu ta'ala anhum Abu Hurayra ad-Dawsiyu ah wal muktiruuna min fi riwaayati al-athar Abu Hurayrata yali ibn Umar wa Anas wal bahru kal-Xudri wa Jaabirun wa zawjatu an-Nabi kon yokkal saahibu xaafidu saxaaba kon mu ngi noonu kon yow ñaata nga am fii mu ne te am na jëlee nañ ko tamit Seydina Usmaan ah, moom mais bon <laughs> ndax Seydina Usmaan da doon wax ne ah Seydina Abu Bakar kat lii la àtte te moom daanaka jóge woon ci àtte Seydina Abu Bakar <laughs> daa mel ni manu ko woon a dépasser daal waaw waaye wute nañ tamit ci ne euh, wax waa jumhur kon yow kon da gis ne kon affaire bi liste bi kon ci saxaaba yi imaam al-Hafiz jazaahullahu yokkal nañu ci ñoo xam ne ñun gisuñu leen woon mooy kan kon seydna siddiq radiyallahu anhu mawlana ibn abbas ibnu zubayri ñooñ le seydna abu al imam al buxaari tëdd imam euh, seydna al imam al xaafid ibn xajar dolli ci seydna muaaz ibn jabal kon am nañ quatre abu darda cinq abu muusa al ash'ari six seydna ubay ibn ka'b sept sayyidatuna aisha huit wa abu hurayra neuf kon neuf saxaaba yoo xam ne comme waxu Seydina Siddiq lañ wax que ne al jaddu bi manzilati al ci miraas bu fi bàyyi newul maam day taxaw place am na benn affaire bu ma ne woon dinañ ci ñëw yàlla laa waaw si si dama koo fàtte mais dinañ ci ñëw léegi après dama ne woon dinañ ci ñëw parce que bokk na ci exception yi bokk na ci fi nga xam ne dañu ne mooy même ñi wax lii d'accord nañ que ne bon en fait euh, euh, baay euh, maam am na foo xam ne nag moom du taxaw place u baay ah, ci xañ ga muy xañ ka waroon a ka ka ha ha ka muy xañ ka waroon a doon te nekkoon saaxibu fard contrairement ak bàyyi dinañ ci ñëw pourtant dañ ko wax bii passé ba ma naan euh, non lii dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw léegi mais xaw ma léegi googu fan la ma may dégluwaat affaire bi laa gis ne mais mais ñun waxuñ ko li ah waaw mooy bim naan mooy bi borom ar-Rahabiyya ci baabu sudus bim naan wal jaddu mithlu labi inda faqdihi fi hawzi ma yusibuhu wa maddihi illaa idaa kaana hunaaka yaxwa li kawnihim fil qurbi waw wa uzwa aw abawaani maahumaa zawjun waris fal ummi lis-sulsi ma'al jaddi taris wa hakadha fii la woon wa hakadha laysa shabihan bil abi fii zawjatil mayti wa ummin wa abi voilà fii nii ak bi ci kaw aw abawaani maahuma zawjun wari fal ummu sulsi ma jaddi tarif voilà li fal ummu li sulsi ma jaddi tarif wa hakaza nga jàpp ne zawju kese la mu ne ah non non xam nga ne lan aw abawaani maahuma zawjun ñaari baay mooy ndey ak baay yoo xam ne dañ fee ne maahuma ànd naa ñoom zawjun jëkkër la fi madame a moo faatu tey bàyyi fi ñaari waajuram bàyyi mag yaayam ak jëkkëram hein mu ne ci kaa bi xam nga abawaay la wax ah fal ummu li bu dee nag mooy xam nga bu doon bàyyi la parce que baa bu sudus la wax ah mooy wala nañ bàyyi ci nañ bàyyi après ñu ñëw ci léegi bañ pare fi ñu ne woon balaa mbir yee sàmbule en fait dama koo fàttee dama ko fàtte léegi pour mu bañ a jaxasoo léegi euh, euh, xoolal defal ma entre parenthèse ci lii may wax nii ba nañ ko tegandi waaw teg nee ñëwaat fii imaam al-Hafiz doon wax kon am na neuf saxaaba yoo xam ne bu ñëwee ñoo xam ne ñoom ñoo ne ah leer na ñu jële ko ci ñoom comme li sayyidna al imaam al-Hafiz wax ne wa mimman jaa anhu tasrih bi anna al jadda yarisu ma kaana yarisu al abi inda adami al abi ghayri man samma wa musamma kon loolu leer na ni neuf yi dañu jële jële nañ ci ñoom lu leer nañ këni ñoom lii lañ wax comme waxu Seydina Siddiq te wax jooju moom laal imaam Abu Hanifata an-Nu'man ibn Thabit radiyallahu ta'ala benn riwaay la tamit buñ jëlee ci imaam Ahmad foog naa loolu waxuma ko woon bokk na ne ginu la siiw ci ma riw euh, li nga xam ne mooy euh, siiw loolu waxoon naa ko siiw ci madhabu imaamu Ahmad waaye riwaaya la mooy lu ñu soloo la wax la buñ jëlee ci imaamu Ahmad waaye du bi gën dëgër ci waxam yi bi waa ngiram jàpp te kon affaire baa ngoog boobu nag lañ gisoon waxoon nañ seeni dalil wax bu njëkk bi ne ma ne jadd bu fi newee te newu fi li maam li te baay newu fi li bàyyi doon dox lay dox ku baay doon xaj bu dalay xaj bu comme que baay ñun ñépp d'accord nañ ne bu fi newee ixwa du am ak ixwa gi du mu ixwa ixwa ashiqa ixwali ab ixwali um ñoom ñépp lay waddal naka noonu bu fi jadd newee day waddal ñoom ñépp ñoom moo tax ma ne la ñi wax wax jooju nekkuñu ci programme miraasul jaddi ma al ixwa ku mel noon boo ko joxee miraas boo xam ne maam bu góor bu jur bàyyi moo fi ne bés boo ko joxee miraas boobu ay ixwa nefi ak asxaabul furud day jox asxaabul furud li ñuy jël jadd mu def ko asaba li des ci alal yi mu jël ko jox ko ko ndax doxal na li yonent ma lay saab saab wax alxequl faraida bi ila ahliha wala alxequl faraida bi ahliha fama baqiya fa huwa li awla rajulin zakar wala alhiqul fara'id bi ahliha fama baqiya fa li awla rajulin zakar loolu lépp am na fa huwa li awla rajulin zakar wala fa li awla rajulin zakar waaw kon affaire bi ku mel noonu mooy ñii avis bii nii ñoom newuñu ci fii nii moo tax ma ne la gis nga euh, deuxième wax bi mooy waa jumhuur li ñu wax <laughs> te mooy waxu ñoom ci saxaaba yi sayyidina Ali ibn Abi Talib Seydina Umar ibn Mas'ud Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu an ñeneen te jëlee nañ ko tamit Seydina wax nañ la moom it jëlee nañ ci moom wax bu niroog wax bu njëkk bi waaw. Eh, eh, mais mais eh, kii nu mu tudd al imaam kii Zahiri yi ñoom wax bu njëkk bi la ñu àndal waaw ñoom dañu ne dara waaw moo tax <laughs> waaw yow jadd jadd day taxaw place moom kay. qu'est-ce que vous voulez waaw <laughs> ah, zahiri yi ñoom al imam ibn Hazm ñoom it loolu la mooy boo fi joxee miraas mel ni ab zahiri yi ah mbokki Seydina Daawud ibn Ali al zahiri yi ak imam ibn Hazm dañuy xañ ak ixwa yi duñu am dara waaw loolu moom la même al imam al Muzani ci Shafi'i yi moom la wax moo tax al imam euh, kii al imam euh, al Hafiz bi muy wax yi muy tudd nii moom ne wa min at-tabi'ina bokk na ci taabi'in yi nga xam ne wax bii lañ àndal mooy wax bu njëkk bii waxu Seydina Siddiq Mawlana Ibn Abbas Ibn Zubayr Seydina Abu Hurayra Ubay ibn Ka'b Sayyidatu Aisha Abu Darda Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anil jami' mu wax boobu nag ci taabi'in yi mooy taalib ndongaay saxaaba yi ñi wax loolu ànd ak ñoom ibn Abi Rabah wa Tawus wa Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud al-Hudhali wa Abu Shu'atha Abu Shu'atha wa Shurayh al-Qadi wa Shu'bi Abu Amr mu ne wa min fuqaha al-amsaar kanta ci mooy fuqaha gox yi Uthman at-Taymi Abu Hanifa Ishaq wa Ishaq ibn Rahawiya wa Daawud wa Abu Thawr wal-Muzani wa Ibn Surayj ah kon ñii ñépp ñoom lii lañu wax <laughs> moo tax ma ne la doon wax ne euh, kenn ci suraax yi ma gis ko mu ne bi mu nettalee wuute bi moom moom Seydina Siddiq la tudd Seydina Mawlana Ibn Abbas ak ah, al imaam Abu Hanifa mu ne te loolu moom la ngiiru xanafiye yi loolu la ñuy ubbee waaye après ba mu wax beneen wax bi ba muy jeexal mu ne affaire yi nag loolu wuute bu yàgg la woon mais léegi euh, amatul ñu mooy wax jooj dafa mel ni dafa dafa deñ dafa wax ji rek am mooy miraas exwaat jaddaat ay exwaat nii lay demee non loolu moo taxoon bii passé manal ah non non comment on peut dire ça moom mi ne moom la ubbee ci njiiru xanafiya yi mooy li gën a siiw moom boo demee xanafiya yi loolu la ubbee kon naka nga mën a waxee te xanafiya yi <laughs> naka lañ mën a waxee ne wax jooju jóge na fi te mooy waxu saxaaba yi ñu la wax nii yépp te mooy waxu imaam az-Zahiri yi tamit ak tamit même ci Shafi'i yi euh, al imaam euh, al-Muzani rahmatullah alayhi nekkoon nijaayu al imaam at-Tahawi al-Hanafi ah te mooy waxu al imaam Abu Thawr ak al imaam Ishaq ibn Rahawiya ànd ndoowu al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal riwaay la tamit buñ jëlee ci imaamu Ahmad waaye du bi gën a siiw kon pare woon nañ fii euh, deuxième wax bi kon wax nañ la moo doon waxu Seydina Ali ibn Mas'ud Seydina Zayd ibn Sabit nañ ko Seydina Usman ibn Affan ci wuute bu am ci ay waxam que moom wax na lii ak leneen waaye euh, te moom la boroom madahibul arbaa ñetti ñi imaamu Malik madhabu imaamu Malik ibnu Anas imaamu daaril hijrati mooy madhabu imaam Shaafi'i rahmatullah alayhi te mooy li gën a siiw ci madhabu al imaam mashhuru madhabu imaam Ahmad mooy ne jadd bu ñëwee moom du du dàq du dàq ixwa yi de ixwa ashiqa wala li ab du leen dàq waaw déedéet du leen dàq waaw léegi nag nan la ñuy lijjantee kon miraas moomu loolu waxoon nañ la ñoom ñu ngi ko départagé waaye bala ñoo dugg ci loolu mooy nañ ñëw ci li nga xam ne dañ koo fàtte woon. te ci exception yi la yoo xam ne même ñii même ñii mooy wax bu njëkk bi ñi ne maam day taxaw palaasu baay bu fi baay newul même ñooñ d'accord nañ côté bi ma ne la nag nga ne ma loolu mooy lan ma ne la moom la la boroom woy wi doon wax sànk moom la la doon wax léegi nii bim ne wal jaddu mislul abi fi hawzi ma yusibuhu wa maddihi illaa idha kaana hunaaka ixwa li kawnihim fil qurbi wa huwa uswa loolu mooy illaa bu njëkk baangoog mooy lii mooy ñoom nag seen mazhab lay dugg kon ñun pare nañ ci wax ju njëkk ji mais wax ju njëkk ji bala ñoo dugg ci deuxième bi mooy ñoom am na luñ d'accord ak même waa deuxième wax bi mais illaa bu njëkk bi ñoom ànduñu ci waaw illaa ida kaana kene maam day taxaw palaasu baay bu dee baay newu fi ci li baay doon am wamat di ak wërsëg gi mu doon am ci miraas mi yëpp loolu la maam di am illaa ba mu des ndere sauf bu dee ay frère dañ fee nekk lool exwali ab ak exwali umm ci eh, non exwali ab ak exwa ashiqa li umm amu fi place ñooñu la ci jublu mooy frère germain wala frère paternel mooy ñi nga xam ne ñoo bokk ak ñoom nday ak ki faatu nday ak baay wala baay kese lañ bokk li kawnihim fil qurbi ndax ñoom bokk gu ñu jege ak ki dem wa huwa uswa mooy ñoo ci yem ndax intermédiaire bi kenn kese la comme niñ la ko waxoon mooy baay mi dem mooy moo jur frère monsieur A mi dem waaye moom la kii maam ji fi nekk moom la jur li ko tax loolu moo leen boole kon bii nii waa wax bu njëkk bi am duñ ci aw abawaani mahuma zawjun waris fal umm li sulsi ma'al jaddi tarif fii nag lañ d'accord waaw ba wa hakada laysa shabihan bil abi fii zawjatil mayti wa ummin wa abi mooy ñaar yi ñaari vers yi loolu nag lañ fàtte woon bii passé biñ naan dinañ ci ñëw ci kanam dinañ ci ñëw léegi far fàtte woo quoi te exception la woon loolu mooy lan mooy xoola loolu simple lii nag may wax fii waa wax bu njëkk bi da d'accord nañ ne fii jadd du fa taxaw complètement ni bàyyi di taxawi man la te masala yooyu te bokkoon na ci yoo xam ne gisoon nañ ko pare walillahi alhamdu wal na moo tax dañuy dérouler waaw insha allah dañuy dérouler parce que xam nga ko masala bi ma la ko waxee di nga ko xam mooy masala biñ doon wax est-ce que yaa ngi fàttale ko al umariyatayn ah masalatul umariyatayni wala algarrawayni al umariyatan wala algarrawan tellement ni nga xam ne moom la siiwe moom la feeña mooy ñaari masala yooyu nga xam ne Seydina Umar ibn al moo ko àtte woon te dinañu ñëw dinañu ñëw ci ci ci ci leeral côté bii tamit ctt parce que euh, euh, mooy mooy mas nañ bàyyi après nañ ñëw ci lii ñu bëgg a wax ndax nañ nañ nekk fii ba pare mooy masalatul umariyataani wala masalatul umariyatayni walla algarrawayni kan moo ma ko mën a fàttali kan moo ma ko mën a fàttali ah saa yi loo tax ngeen noppi hein fii mu ne lu garaaw laay wax walla wala lu étrange laay wax nii est-ce li may wax nii yow jàpp nga ne fii mu ne man lu étrange laay laay nekk di ko wax nii ci sama gémmiñ gi man nii yaakaar nga loolu al umariyat tay ni ne monsieur non c'est man fii Seydina Omar liñ ko fi tudd ci wàllu miraas ne lii la àtte dafa bari waaw parce que euh, am na boo fi tuddoon boo xam ne man jàpp naa ko mais foog naa du boobu quoi boo xam ne moom moo ko àtte woon mais foog naa affaire bi du lii ah du bii ma ne la loolu lan la woon léegi waxal waxal yow li nga fàttale ko ah lan ah musharrika très bien musharrika ah <laughs> saa gëriyee nga waaw musharrika waaw moo ko attoon léegi musharrika moo doon la <laughs> ah indi nga baat bi bu la neexee musharraka mustarika mustaraka <laughs> waaw loolu moo doon man masala waaye te nga wax te nga bàyyi dugg ci ma loolu naa ci dugg kay dama ci rentré ba sar nga naan ma loolu ñu gis ko man sii ma yooyu waruma yow euh, njàngu nja <laughs> njàngum léegi daa kii rek waaye bu doon ci daaraay ku yor yorub yar tem mu la ko bu yàgg <laughs> ci suñu daara ya nga xam ne masha allah <laughs> communication bi ci yar bi lañ ko doon defee surtout boo mënul wala ngay nakki nakki waaw wala waaye inna xad <laughs> yassara <laughs> andi nag yomb yombal léegi ah mujarrika mooy eh, mooy mooy mooy masalatul yammiya mooy alximaariya alxajariya ah wa in tajid la waykat waxoon wa in tajid zawjan wa umman waritha wa ixwatan li ummi lil ummi xaazu thulutha wa ixwatan aydan li ummin wa abi wastagraqu almaala bi fardi nusubi faj'alhum kulluhum li ummi waj'al abaahum hajaran fil yammi waqsim alal ixwati sulsa tarika fa haadihi almas'alatu almusharrika mooy loolu wa in tajid zawjan wa umman wariha wa ixwatan li um lil ummi haazu thulutha mooy musharrika lii la dégg dégg ah saa yi faut réviser ah waaw amoon ngay note dee xool sa note bu dee mënoo déglu waa audio yi day bari mais sa note yi à quoi ça te sert ah voilà wala tuzakku anfusakum waaw waaw inna allaha moom moo xam bi man ittaqa huwa a'lamu bi man ittaqa waaw qaalat al a'raabu amanna aara kaw kaw yi ñëwee naan gëm nañ mu ne déedéet wax leen ne xooloo aslam naa wala ma yadxulil iman fi qulubikum ndax buur yàlla xam loo tey bàkkoo de tey moom damm nga say laaf kat tayri maxsuusan janaax ant <laughs> yaa ngi mel ni picc mu ñu mu ñu mu ñu mu ñu mu ñu mu ñu suso laaf yi tey waxoo de tey moom bàkku amu fi waaw wax wala da ngay doxe li ma la waxoon ne la bul bàkkooti waaw loolu lépp ci la waaye bii dali dama cee man la tontu sax dama ko fàtte mana la waaw baax na léegi musarrif que lii la te bu ko fàttee ci laa alayka an tansahu <laughs> waaw mooy wa in zawjan wa umman waritha mooy ki faatu musharrika mooy abawaani moom la doon wax fee sànq ah aw abawaani ma'huma zawjun waris loolu leer la wa in zawjan wa umman warisa fii mooy zawjan wa umman mooy zawju la fii nii mooy zawju kese jëkkër ak doom hein ak yaay bokk ak exwali um ak exwali ab yoo xam ne wala ashiqa yu bari yu fi nekk waaw wa ixwatin aidan li ummin wa abi fekk bi ñu joxee mooy xam nga lii boo séddale affaire bi wastaxraqu l maala bi fardi nusubi waaw boo leen ko attee jox ummu axul exwali ummu comme ñoom dañoo nekk ñu bari mat deux jëm kaw moo tax un lañ jël bañ jëlee un tiers nag dañoo tax gaa yii nii di exwa ashiqa wala exwali ab frère germain yi mbokk ki ki dem mbokk ak nday ak bàyyi ba bàyyi jëkkër ji ba mu jëlee un demi ndax bàyyiwu fi ki dem bàyyiwu fi doom madam a bàyyiwu fi doom umman yaay ji comme que ixwa yi nekk nañ fi te ixwa yi wa in kaanat wa in kaanat fa kaana lahu ixwa falaha sudus moom day dem jël ox di jël sudus kon nga jox un sixième yaay ji ah kon wa in tajid zawjan wa umman waritha wa ixwatan li ummi wa in kaanu akthara min dhalika fa hum shurakaa'u fi thuluth la alquran wax waaw waaw kon ñoom shurakaaw fi sulus nga defal leen sulus wa ixwatan aidan li ummin wa abi mooy ashiqa ñi bokk ak moom ndey ak baay ci faatu madame a ñoom du ñu am parce que affaire bi jeex na waaw loolu lañ la waxoon Seydina Omar ñëw ba mu njëkkee àttali beneen bi ñu ne ko euh, hab law anna abana kaana hajaran mulqan fil yam wala hab law anna abana kaana himaara considérer rek bu doon suñu bàyyiw xeer la wuñ sànni mooy nga bañ koo prendre en considération naka la kii nga xam ne moo suñu sœur bi faatu moom yaay kese la bokk ak moom ñun ñu bokk ak moom nday ak yaay ak baay moom moo man koo doon te ñun duñ ko doon mu rafet lu lool ah après euh, boole leen sulus bi loolu mooy musharrika ma ne la nag euh, bon nga ne ma bon man nag affaire bi lii moo ma tax mooy Seydina Omar radiyallahu anhu man yim kii moo tax Umar ya taani gii ngay wax Umar ya taani gii nga wax san me san men pas quoi waaw la bon yow yow moom euh, bon euh, des fois ngay waaru léegi kaay Umar ya taani mais ñaari affaire kese la Umar ya taani ñaari affaire kese la yaata lañ ko wax mooy bi ci njëkk lii ay mooy xarrawaani mooy mais lu simple abawaani wa zawju ah wala ak beneen cas loolu mooy premier cas umariyataani bi premier wa zawjun deuxième cas bi mooy abawaani wa zawjatun jeex na lii mooy umariyataani mooy soit premier cas bi madame faatu ah bàyyi fi pap pappaam yaayam ak jëkkëram ñii rek a koy doon jeex na papa pë jeex na deuxième cas bi mooy tey di du monsieur A moo du madame A moo faatu mais monsieur faatu monsieur A faatu bàyyi fi baayam yaayam ak jabaram waaw jeex na papa pën lii mooy ñaari kaawu Omar yatan yi jeex na mooy ñaari asl la mooy cosaan al aslaani muy baay ak yaay ñoo fi ne ak ki nga xam ne zawj wala zawja yeex na amawaani ñoom dañuy rester ñoom duñ changer kiy changer mooy jabar bu fi jabar jógee jëkkëree taxaw bu fi jëkkër jógee jabar mooy taxaw lii mooy masalatul umariyatin mooy algarrawan xam nga masala bi man la jëlal ma sa kayit bon xaaral alors bon kayit gi nu ma koy def ma ne la mais da ngay xam naa mooy nan laay fan laay bind ma ne la waaw kay ah waaw pardon moo fi ngay bind mooy xool euh, bii passé bi ngay def exception yi xam nga da defoon euh, lii nii waa jumhur ñi ñu war a wax ñoom seen affaire génn ci. ne illaa ida kaanat hunaka wa li kawnihim fil qurbi wa huwa wa boobu exception boobu lañ cité woon ne beneen bi am na yeneen yoo xam ne nañ ko cité mais fa far mu fàtte ko mooy yii nag ñu lay wax am na yeneen mais yii ñoo ci gën a siiw yii la ñuy wax mu jeex muy umar ya taani foofu noonu bu dee xam naa doo am mais wala nga ut fenn rek mais nga def ko ne exception la ci bële mook fële ñoo to ñoo ànd ma ne la léegi kaa jëlal sa dikk bismillah fal naktub jamia umariyataani kon lan laa la abawaan bindal ma ab wala umm bindal umm d'abord ummun voilà zawjun tey maram a faatu zawjun mooy jëkkër ummun mama mère ma mooy yaay nday zawjun jëkkër mari épouse non époux époux jëkkër léegi ak kan ak ab bindal ab ndax mooy abawaani dañ fii ne moom moo tax ñu def ko ci suuf parce que asaba la ah léegi xoolal lii nii <laughs> ma la defal ma miraas mi umm loo koy jox umm waxal umm lees koy jox bon in lam yakun lahu waladun wa warisahu fa li ummihi thuluth ah aaya onze bee ko lijjanti nga naan suuratu nisaa yi thuluth la walaa bindal ma thuluth muy dëgëru fit waaye baax na wax nga dëgg de suuratu loolu moom du dëgëru fit wax nga dëgg waaw ah. bu dee ki faatu wax ma la léegi wax ko ci wolof voilà mooy alquran dane bu dee ki faatu dafa faatu nit ki dafa faatu wa wari wa fekk amul doom wa warisahu abawaahu ñaari baayam yi di war koo doon fa li ummihi sulus yaay ji mooy jël un xam nga ci kaw lool dane woon bu dee ne nag dafa am doom ñaari waajur yi war koo doon fa li kulli waahidin minhuma sulus bu boo mooy bu amee doom rek bu boobaa baay ak yaay ñooy tolloo ci miraas ku nekk un sixième parce que du asaba parce que doom ju góor a fi nekk wala sët bu góor boo xamante ne nii doom ju góor a ko jur wa in nazal ak lu mu wàcc wàcc bu boobaa ndax ñoom seen étage féete kaw al bunuwa fawqa al ubuwa mais fii nag mooy kon amul doom kon fali ummi su wax nga dëgg ay woo bindal ma un tiers zawju loo koy bindal ma ne zawju moom walakum nisfu ma taraka azwaajukum in lam yakun lahunna walad yéena moom aaya 12 suratu nisaa yi suñu boroom nee na yéen jëkkër yi yéena moom moitié wu li fi seen soxna yi bàyyi bu dee ne amuñu doom ma ne la ah kon looy bind nga ne nisfu demi un demi parce que amul doom léegi abu loo fi bind nga ne abu du fi bind dara baak yi laay bind wala reste wala ah desit ma ne la léegi anab léegi seetal ma bopp masala bi fii nga ne la bopp masala bi alors trois wu trois bi yaay taxawe lii lépp defoon nañ ko dangaa wuroo na ñëw rek ratatatatat waaw mais comme que danga koo fàtte léegi trois ak deux mooy trois bi yaay ji taxaw ak deux bi zaw ju taxawe jëkkër ji ëpp léegi na na naka la faa demee nan la fay demee nga ne ma foofu de ni mu fay demee benn mbir la moom mooy tabaayun moo am mooy dañoo wute trois ak deux duggante wuñ te nekkuñu mutamaasilaan nii kon tabaayun nooy def ma ne inda tabaayun ni damay jël benn bi dóor ko ci beneen bi mooy trois ak deux trois fois deux six bopp masara bi nekk six man la bindal ma six ca kaw kon six bi moom ngay séddale diggante yaay ji jëkkër ji ak baay ji ma la waaw léegi bon est yaa ngi sa calculatrice bi yow da nga foogoon ne dañoo bàyyi calculer <laughs> jëndi eh, eh, waaw yoroon nga ko voilà te yoo indi waaw léegi six six divisé par trois nga ne ma ah day def euh, pardon six divisé par trois fan la jóge da ngay tëb rek ne six divisé par trois c'est ah xamaloo ma woon lool ne la non mooy six bi bopp masala bi. dañoo bëgg a xam yaay ñaata nga koy jox zaw ji ñaata nga koy jox lu des ñu jox ko baay ji non ci loolu lañ nekk mooy lañ doon def rek mooy trois bi yaay ji taxawee un tiers bi mu nekk bopp masala bi ngay ngay diviser ak trois boobu ngir xam yaay ñaata lay am ah waaw kay yaa ngi door a ñëw kon six divisé par trois égal égal xaaral six divisé par trois euh, égal deux deux trois six man laa bindal ma deux kon ci kanamu yaay zawju lu muy am. nga ne nisfu moom moom six la la ñuy séddoo kon moitié bi mooy trois ma la kon bindal trois ci kanamu zawj ma ne la léegi euh, abu lu muy am nga ne abu moom li des lay am ma ne la léegi konteel li nga jox yaay ji ak ah, jëkkër gi waaw boo kontee li nga jox yaay ji ak jëkkër ji après li nga xam zawj moom ñaata kii abu bàyyi ñaataa koy dese mane euh, deux laa jox yaay ji ak trois yi ma jox jëkkër ji <clears throat> muy cinq cinq la ma ne la cinq xoolal bopp masala bi ñaata la woon nga ne ma six la ma ne la six boo ci wàññee cinq bi nga séddale ñaataa ci def nga ne ma benn ma ne la léegi nooy def nangay bind ma ne la ah baax na damay bind kii jëkkër kii euh, bàyyi ci kanamam laay bind un rek aywa miraas mi jeex na papa pour gars jël leen seen miraas walillahi alhamdu wal minna wa jazakumullahu xayran aywa bismillah yàlla na fi yàlla def barke ma ne la eh eh, eh arrête yow ñeme nga maa miraasal nii am miraas dem sa yoon yow yow yow liñ fi jàng yépp nga ñëw naan ma ñuy wax nga naan ay ay walillahi alhamdu wal minna ki jazakumullahu xayran déedéet amin waaye yow kay reviens ici <laughs> yow nar naa la bàyyee miraas ndeke yow managoo laa ilaha illa allah en plus mooy bu doon lu ñu mësul a gis sax ma ne déedéet ma ne la bon yow c'est euh, kon yow euh, euh, yéen njëkkoon a jàng ba ñuy wax al furudul muqaddara fi kitaabillah mooy yonent bi alayhi salaatu suñu borom tabaaraka wa ni nga xam ne noonu la séddalee kii yi nu mu tudd euh, miraas mi ci téere bi mooy jox ñi un demi ñii deux tiers wala un tiers wala un car un sixième ah ñii mu jox leen sumun un huitième ainsi de suite yow yooyu géej ba ñu doon li jëm ci baabu sulus baabu sulus amuloo fa déggoon wo bañ waxee sulus am na luñ ci tegoon ci biir sulus sulusul yi ma soo ko dégg Euh, ma ne si la mais loolu moo war a dox fii mais lan la fiy doxe baax baaqi mooy ceeru li des ma la waaw fii la war a xew ma ne la léegi yow de toute façon yow dañuy tu ma fais du perdre temps sax mais niru na ko quoi parce que réviser woo léegi xoolal fii mooy taxawal fi nga taxaw lii laat ma ku nekk ci ñi nga séddale ñetti nit ñooy doon ummu yaay zawj époux ab ak baay yow ummu loo ko jox un tiers un tiers ñaata la deux jëkkër ji trois baay ji nga defal ma fa un léegi dama lay laaj boo boolee deux plus trois plus un égale six c'est bien mooy boppu masala bi mais dama ne la est-ce que seetlu nga entre yaay ak baay lu fa xew yaay ji ñaata nga ko jox ma ne deux baay ji ñaata nga ko jox benn man la yow yaakaar nga ne di nga taxaw ci miraas moo xamante ni ak nu miraas ma mën a demee yaay ëppale bàyyi loolu loolu mas nga koo gis hein ayna tajidu fi ay miraasin fi lislaam tajidu tafdil al ummi ala al abi ya hein <laughs> sawaay walla yaa saaxib ah yaa saaxib yi cay sawaay yow fan nga ma a gis ci miraas am l'islam ci àddina wala leegi yow tuy di parité wa ah, noonu waxuma ma ne yow sax li nga def du parité lii moom mooy <laughs> ah ñoom Montesquieu dañ laa commencé jënd yow <laughs> ah non c'est que man defuma sax parité mais sauf ko damaa topp règle rek mais dama fàtte wax nga dëgg fii kon miraas mi kon wal kon man gars yi jazakumullah xayran taxawaat leen ah foog foog ñu xoolaat miraas mi ah ah taxaw leen parce que man damaa jox yaay lu ëpp li ma jox baay yaay deux laa ko jox jox baay benn te loolu amul ci charia amul ci miraas mu loolu xew <laughs> yaay ak respon baay ak responsabilité yi mu yor nekk asaba nekk lépp ah nekk ki nga xam ne mooy Eh, kii kii ki nga xam ne mooy asl bi asl bi cosaani ki faatu moom yaay ji am lu ëpp li baay ji am loolu foo ko gis ah fan nga trouver lool kon kay lii moo taxoon lii ba mu xewee ci Seydina Umar ibn al mu daal di doxal sulusul baaqi ah te waxoon nañu sulusul baaqi dañ koo tudde noonu rek te diiban ngir dëppook li alquran ni mu tudde ne yaay jox leen ko sulus ci kaabu mel nii bu amul doom wa warisahu abawaahu fali ummi sulus ñu tudde ko sulus waaye à biir dire du sulus la am parce que sulusul baaqi la des la am un tiers ma ne la looloo tax nga war ma réparer lii aywa defal ma benn flèche ci kanamu li nga def nii ma wax la nag ni nga koy réparer mooy sa façon miraas mii nga def c'est faux c'est pas bon te yow wax naa la li tax mooy qad faddalta al umma ala al wa hada mustahil waaw loolu impossible kon nag bindalaatal ma li nga bindoon ummun ci kanam wa zawjun ah wa abun ak ab comme ni nga ko bindoon léegi lii benn lii nii moo tax euh, euh, à vrai dire euh, masala mooy waa jumhur li ñuy wax de toute façon bii di ñëw lañ koy gis mënuñu koo gis tey insha allah parce que c'est trop tard parce que lii nii mooy exception yi nga xam dañ ko waroon a gis bii weesu far ñu annoncé woon wax waa jumhur ak ni ñu départagé ñoom nan la ñuy doon nale ay maam bu fi newee ak ay frère waaw ci bu dee ñoom képp a fi nekk maam ak ay frère wala frère ñoom kese ñoo fi war a doon wala boog daa am saaxibu fard wala saaxibatu fard bu leen rax waaw koo xam ne buur yàlla dafa ne ñu jox ko lii koo xam ne moo ñëw rax leen loolu dinañ ci ñëw bii di ñëw mooy kon loolu teg ko ne tey ñu ngi ci ñaar yi nga xam ne exception yoo xam ne ñii même xanafiya yi d'accord nañ ne fii moom bàyyi maam du taxaw palaasu maam ci xaj bu gi muy xaj bu kenn fii xoola te al umariyataani waa madahibul arba ñun ñépp d'accord ci ne miraas mu mel nii nii lañ koy defe ni ko Seydina Umar ibn Xattaab lijjantee noonu lañ koy lijjantee aywa mooy lan kon bindaloon nga ma ummu zawju abu te lii xeetu tontu la boo xam ne mooy eh, affaire bii it ab laaj la boo xam ne mbokk mi laajoon ak dariya it laaj na laaj bii mooy eh, sulusul baaqi fan la tegu ci alquran voilà c'est ça parce que man alquran sulus lañ fi gis dañuy lim furuut yi nga yi suñu borom ne bu kii jëlleen yi ngeen jox ki jëlleen yi ngeen jox yi amul fenn fu mu ne sulusul baaqi nan ngeen di mën a jële alquran ne jox leen yaay sulus ngeen ñëw ne ko sulusul baaqi fan na tegu ci alquran loolu la ñuy lijjanti nii mooy fi mu tegu ci alquran mooy alquran moo ñu xamal que yaay tafdilul ummi ala al abi loolu alquran moo ñu wan loolu ci miraas du deme noonu mooy amul menn miraas mooy ñëw yaay di ëppalee ki nga xam ne mooy baay ay na li zakari mislu hazzil unsayni noo koy def ah? fii dañoo sax fi li zakari mooy yaay lañ def ci kaw loolu man da nekk mu am deux baay ji am benn kon tasxiix ko te tasxiix bi mooy li Seydina Omar def euh, mooy ne mbir mi nii lay demee moo tax ñu tudde ko al umariyataani ci ñaari kaa yi benn kaa bi lañ nekk mooy ummun aba abawaanun wa zawj kon umm la mooy am nga ma ne la attention umm bàyyil ma umm umm def wala defal ma sulus sulus nga waxoon ak aay bi ma ne la waaye bind ci al baaqi sulus boo paree bindal al baaqi ci kanam defal un tiers nga def al baaqi mooy li des ci kanamam zawju lu muy am nga ne zawju un demi lay la léegi ana bopp masala bi ma ne ah bopp masala de maxraju trois bu umm bi trois la mooy li mu taxawe un trois un tiers quant à jëkkër un demi la taxawe mooy deux mooy liñ ci bind baax yi nag bu mu la bu mu la tiitloo bu mu la chamboulé nga foog nekkoon man bu may seet bopp masala bi dama du ma ci boole un tiers yaay bañ a boole loolu du ci dara kon 3 fois 2 6 boppu masala bi nekk 6 léegi ci saasa yaay jël moitié bi moitié wu 6 mi bopp masala bi jox ko jëkkër ji defal ko 3 mu des lan 3 léegi nag 3 yooyu des laay xaaj ñetti xaaj jël benn xaaj bi jox ko yaay ñaar yi des ma jox ko baay wala léegi defal noonu nga ne ma ah loolu trois ci des ma ne la ah, kon koy mat kon yaay benn la yam defal ma yaay ci kanamam ñaataa ciy des nga ne ma deux ndax xaaj bi ñetti xaaj la benn xaaj bi un wu fay ñaareelu xaaj bi un wu fay ñetteelu xaaj bi un fay nekk boo boolee lépp muy trois nga jël benn bi jox yaay ji ñaataay des man ne la nag jëlal deux nga jox ko baay bi léegi boo seetee deux bi nga jox baay bi trois bi nga jox jëkkër ji ak un bi nga jox baay ji yaay ji muy six léegi lii doxal nga li alquran ne li zakari mislu hazzil unsayayni mooy baay am na ñaar day am benn yaay am benn lii mooy li jub lii mooy li jub lii mooy ihda al umariyatayni wala ihda al gharrawayni nii la miraas mi demee kon miraasatalal gaa yi ma ne ah, ah, man nag comme que je suis damaa juumoon waaw ah. sama waaj yi taxaw moom nee na ma affaire bi nii la te nii la sax man nii maa juumoon kon nag léegi ittaqullaha warji'u ilaa ma ilaa hukmihi <laughs> ragal leen yàlla yéen kon yaay yow mi ma joxoon lu bari ragalal yàlla <laughs> bul ne déedéet bul siisu de waaw déedéet déet bul siisu de kon léegi yow ñaar ya ma la joxoon ngay jël en fait da di échanger rek ak bàyyi jëlal ñaari jox bàyyi <laughs> bàyyi jox la benn wala bo jëlal ci ñaar yi ma la jox jël ci benn jox bàyyi bàyyi yor ñaar nga yor benn jeex na lii mooy première omar yataani la lii alquran ci alquran la jóge li tax sulusul baaqi fii mooy manuñoo jox ndey leneen sulus la alquran wax sulus lañ koy jox mais mooy sulusu li des sinon bu ñu deful loolu alquran moo ñu xamaloon ne li ngeen ko doxale du nii parce que ay na li ma leen wax ay yusikumullahu fi awlaadikum lizakari mithlu hazzil unsayayn ak fa muy wax ci fin wu saar ba ah muy si euh, jeexitalu suuratu nisaa bu muy wax foofale ci wàllu li zakari mislu hawdil unsayni yooyu yëpp day dàquta loolu xam nañ ne kii kii bàyyi moo moo moo fii zakar nag yaay ji naka la ko mën a pël lii mooy benn bi beneen bi ma ne la waxoon naa la ko mooy abawaani ak zawja tey monsieur a moo faatu ma ne la léegi nag war naa gaaw léegi yow erreur bi nga def sànq ñeme woo koo def interdit boo koy def di am problème yow loolu moom maa la ko garantir moom léegi bindal amoon wala bindal zawja ba pare parce que moom ngay njëkk a génne bu ko defee mu simple zawja ah ummun ak abun zawja lu muy am comme que doom newu fi lan la am walahunna rubu' mimma taraktum in lam yakun lakum walad ñoom moo am rubu' un quart li ngeen fi bàyyi bu dee amu ngeen doom amul doom monsieur A amul doom kon zawja son épouse muy ki nga xam ne mooy <coughs> nu mu tudd euh, jabar ji un quart lay am umm lu muy am umm du changer sulus abu asaba mooy baaqi jël le reste li des fii léegi seetal ma bopp masala bi ma ne un quart ak un tiers quatre bi yaay ji euh, jëkk jabar ji taxawe ak trois bi yaay ji taxawe ñoom tabaayun moo am inda tabaayun ñu ñuy jël dañuy jël kaamilul adadil awwal wa nadribu fi kaamilil aaxir dañuy jël euh, nombre bu njëkk bi chiffre bu njëkk ni mu toll ñu dóor ko ci beneen mooy trois fois quatre douze kon defal ma mooy bopp masala bi yaay ñaata la ciy jël un quart ma ne la kon bindal douze mooy douze divisé par quatre ah xaaral alors sama calculatrice douze divisé par quatre égal trois ma ne la bindal trois trois fois quatre douze ci kanamu jëkkër ji jabar yi léegi ummu ummu fii moom bu fi dalaat li la dal cinq. parce que boo fi defee looloo lay dal parce que xoolal boo fi daal li nga defoon sànq xoolal defal defal defal douze divisé par trois bu doon da dem directement douze divisé par trois wu yaay dalay jox quatre nga jël quatre boo quatre boo ko plusé ak trois yi nga jox kële lu lay dese yi nga jox jëkk jabar ji quatre euh, euh, nga ne ma quatre laay am 4 plus lan e plus 3 yi ma jox 4 5 6 7 7 ma la ñaataaje 7 8 9 10 11 12 5 ma ne léegi bindal bindal rek bindal de bindal ma ma xool bindal ma 4 nañ dem sax euh, li ma naan la mooy nañ mais man tey maay jël responsabilité yow tere naa la nga def ko mais man maa koy def ngir wan la lan moo tax man la du dox nga ne ma bindal ma ma ne la bindal ma umm douze divisé par douze bopp masala bi divisé par trois bi yaa ji taxawee ñaata la lay jox nga ne ma 4 de la wax sànq nga waa bindal ma 4 ci kanamam ma ne la léegi 4 plus 3 bi nga defee 4 plus ñaataa ci des mooy ñaata la nga ne ma 7 la ñaataa ci des 7 mooy 12 nga ne 5 man la bindal ma 5 ci kanamu bàyyi. nga ne ma bindal naa la 5 ci kanamu bàyyi léegi ma ne la seetal est-ce que li nga joxe ak bopp masala benn nga ne ma cinq yi ma jox baay quatre yi ma jox yaay muy neuf plus trois yi ma jox zawja muy neuf dix onze douze muy douze mat na léegi ma ne la léegi xoolal est-ce que ndey yaay ak baay kan moo ëppale nga ne baay moo ëppale kon kay baax na yow lu tax nga bëgg fee wax ne baaxul waaye yow euh, fii baax na bële d'accord naa sànq yaay jëloon deux bu njëkk bi bu dee zawju la zawju ak ummun ak ab loolu bàyyi day yaay day jël deux yaay eh, ndax kii jël benn loolu sax comprendre naa mais fii nii fii nii fii yaa xay si yow itam fii bàyyi moo ëppale yaay léegi wéy la problème ma ne la mooy li ma la waxoon sànq mooy fii dañ fee fekk lan adamu tafdilul ummi al abi ala al ummi at tafdil al fi sha'n loolu moo fi ñàkk mooy ñàkk gënale gu ñàkk gënale bàyyi ci kaw yaay gënale gi nga xam ne moom lañu alquran miinal mooy liñ la doon saan ah, ci lil dakari mithlu hadhil unsayni doxul ya yaay ji bàyyi benn kese lu ko pëlee mooy cinq la am yaay ji am quatre hein est-ce que jàpp nga ne double moom yaay ji daa am euh, jëkkër ji fii daa am euh, mois ci euh, daa am non jëkk yaay ji daa baay ji daa am ñaar yaay ji am benn du loolu du loolu parce que bu doon loolu la mooy yaay day am baay day am dix yaay yaay baay day am dix yaay am cinq mais nag nekkuñ foofu lii yaay quatre la am ki am cinq lii nag lan moo tax ñu war doxal Omar yee teen yi Seydina Omar daal lijjantiwaat fii mooy parce que liñ la wax sànq lii dafa wuuteeg li ñu alquran xamal miinal ñu ko ci gënale gi ñuy gënale bàyyi ci kaw yaay benn kese lu ko pëlee te dane li zakari mithlu hazzil unsayni góor day am kenn ñaari wàllu jigéen loolu moo tax Seydina Umar ibn al-Khattab daal di àtte lii ñoom Seydina Usmaan Mawlaana ibn Mas'ud Seydina Zayd ibn Thabit daal di ànd ak moom te moom la waa a'immatul arba'a daal di ànd ci lii nii léegi ma ne la léegi nga ne ma kon léegi nu ngi koy lijjantee ma ne la defal ma flèche ana sa fooy ma waaye ma defal ma flèche aywa léegi sulusul baaqi la ñuy dugg. sulusul baaqi sulusul baaqi sulusul baaqi cëy sulusul baaqi pare guñ ci de moom luy lool ma la non pardon bindal li ma la wax flèche zawja <laughs> wala wala am jaxase sa bopp bi zawja un quart ummu ummu sulusul baaqi lay am tey mooy eh, ñett yu de mooy bu ñu joxee eh, jabar la muy jël ba pare la des ci alal ji lañuy xaaj ñetti xaaj jox yaay ji benn jox baay ji eh, ñaar kon bindal ma ci kanamam sulus waaye bindal al baaqi ci kanamam bàyyi nag lu ma fay def ma ne la asaba la wala baaqi bindal reste ci kanamam léegi bopp masala bi douze la comme fi ñu jóge wax naa la baa baaqi bi sulusul baaqi bi bu mu la perturbé kon trois fois quatre douze douze mooy suñu bopp masala joxoon nañu zawja ñaata nga ne zawja trois lañ ko joxoon muy douze divisé par quatre trois fois quatre douze léegi léegi ma ne la léegi nooy def da ngay jël douze moins trois bi nga jox yaay bi nga jox jabar ji comme que douze mi bokk masala bi loolu ngay séddale jox nga ci euh, euh, jabar ñett wala déet léegi ñaataa ci des nga ne douze moins trois xaaral douze moins trois égal égal neuf man la kon neuf a ci des neuf yooyu nag moo ci des ah moom ngay xaaj ñetti xaaj jël benn xaaj bi jox yaay ji jël ñaari xaaj yi jox baay bi allez kon lay diviser par trois mooy loolu ñoo diviser par trois égal trois kon mooy ñetti kaas lay doon dama koy xaaj ñetti xaaj def ci case bu njëkk bi ñett beneen case bi ñett beneen case bi ñett ma ne boo defee loolu loo am 3 plus 3 égale plus 3 égale léegi kon benn bi nag ngay jël jox yaay ma ne kon 3 laay jox yaay ma ne bindal ma 3 ci kanamu yaay ñaataa ci des nga ne ma 6 ma ne la waaw kay 6 nag ngay jox baay boo jëlee 6 plus 3 lu la jox ma ne la 9 plus 3 yi nga jox ki nga xam ne mooy zawja li l'épouse ñaata 3 muy 12 kon jeex na lii mooy masalatul umariya taani wala al gharra masalatul umariyatayni wala alxarra way nii te lii waa jumhurul ulama waa borom madhabul arba ñoom ñépp ci ànd xam nga fii nag nga ne ma yow ba léegi yow ma ne la yaa ma yow yaa ma yàggal nga naan ma yow <laughs> yow yaa yàggal noo yow lii dañoo waroon a ñëw déroulé pare bu yàgg sax yow yaa tax parce que yaa leen fàtte yaa fàtte lu ma umariyatayni may wax bëgguma koo ji yee ñuy waxat il faut savoir assumer dans la vie ah <laughs> ni après yow bu kiiyee daal nga bëgguma ko jàllax te ci yow la woon déet waay sa waay léegi xam nga lii ma ne la exception bi nga xam ne wax bu njëkk bi mooy nañ delluwaat ci jadd ak exwa yi ñi ne fu jadd taxawe day taxaw palaasu su bàyyi tamaamam bi tamaam ñooñu d'accord nañ ne bu dee ñaari kaay yi buñ jëlli woon mooy umariyatayn nii bu ñu dindi woon place bàyyi def fa jadd nga ma loolu nuñ koy def ma ne la baareel bu ci nekk wala bëgg pour nga bañ a baare mu lay jaxase bindal ma ci suuf même même même configuration yi ñu jóge bindal ma ummun nga bindoon ci kaw ummun waaw zawjun mooy bu njëkk bi bi nga xam ne jëkkër madame a moo faatu bàyyi fi monsieur a jëkkëram ak yaayam ak baayam ak yaayam fii ak maamam voilà palaasu baay léegi maama fay ne kon léegi nga ne kon ummu laa bind zawjun ak jaddun maam ju góor léegi ma ne la waaw kay gis nga lii après bu jigéen bi bu ci kaw jabar bi ci suufam jabar hein ak ki nga xamante ne mooy yaay ak jadd boobu dinañ ci ñëw mais bii nii léegi defal ma miraas mi fii lan ngay jox ku ne nga ne umm moom du changer umm sulus la ma ne la waaw zawju ñaata la nga ne ma nis nga ne la waaw jadd nga ne ma jadd asaba la kom bàyyi sànq baaq yi lay jël reste li des ma ne la léegi umm fii noo koy def xam nga ci umm boo ko séddalee mooy dañuy jóge fañ ne woon mooy bopp ci kaw bopp masala bi six lay doon ndax trois fois deux trois ak deux ñoom mutabayyinaan ah mooy dañoo wute ah léegi trois fois deux six mooy suñu bopp masala umm boo jëlee un tiers fii nii ñépp d'accord nañ ne sulusul baax yi kenn du ko fi doxal lii mooy exception bi mooy ne jadda fi nekk bu jadd ñëwee sulusul baax yi day tëb mooy yaay bi kenn dootu ko xañati yóbbu ko sulusul baax yi mais sulusul kaamil sulusu al maal al kaamil lay jël waaw fii moom déedéet fii yaay un tiers am day mat te garaawul même bu dee mooy ëppale maam waaw parce que yaay ci bii moom moo ñi ma jege monsieur ami faatu non ami faatu que ji ndax yaay ji ak intermédiaire am ak madame ami doomam ji nga xam ne moo ko jur ci raximam ci biiram jur ko ak maamam ji nga xam ne moom jurul ci faatu de waaye moom baayu ki faatu la mooy ki mooy ki ki baayu ki faatu moom la jur kooku am nañ différence kon nag bu boobaa yaay ji moo ko gën a jege ki faatu fuuf bu boobaa kon moom du ko xañ comme ni nga xam ne bu doon bàyyi mi nga xam ne ñoo bokk ci jege ñu mais nag ci wàllu geño la moo tax kooku mooy ëppale mais kii côté geñoom daa xaw a sori moo gën a sori yaay tuuti loolu moo tax moom du xañ yaay sulusuhu al kaamil alwaari fi kitaabillahi al-azim al-azim kon yaay fii sulusu kaamil lay jël du sulusul baaqi de sulusul baaqi jeex na ca abun waaw la am foofu kese la sulusul baaqi am sinon daw fi ah kon yaay day am kaamil kon boo ko defee ni nga defoon sànq mooy na nga defoon sànq ba naan gaa yi jazakumullahu xayran nag boobu nag parce que bàyyi fa ne woon ma ne la yow ñeme ngaa dem naan jazaku yow ñëwal fii yow mais nag bu dee jadd la mooy li nga defoon baax na parce que sulutul baaqi du intervenir kon nga ne ah kon daal damay jël six xaaju six ndax non attends ummu un tiers zawju un demi ma ne la bi zawju bu la fu la ci neex nga tàmbali un tiers bu dee yaay un tiers lay jël ci six mooy six moo ko xaajee ñetti xaaj deux plus deux plus deux égale deux plus deux égale quatre plus deux égale six kon benn deux bi laay def ci kanamu yaay zawju ma jox ko xaaju alal ji mooy six la lañuy ñuy séddoo kon trois laa koy defal man la trois jëlal li nga jox yaay ak li nga jox zawju ah jëkkër ji époux époux bu ko defee boo leen boolee nga xool ak bopp masal ma ne deux laa jox yaay jox trois zawju muy cinq ma bopp masala bi ñaata la nga ne ma 6 la ma ne la 6 mooy 5 nga ne ma 1 ma ne la waaw kay 1 boobu nag ngay jox jadd te grawul fii kenn du ne lu tax misl li zakari a hazil unsayni déedéet parce que mooy góor yu bokk dara la ñuy wax ci miraas ñoo xam ne ñoo bokk ex ba pare ta ñu nekkee côté asaba mooy góor yooyu mën a nekk asaba comme bay day nekk saaxibu fard mais day nekk asaba mais saaxibu fard fi mu koy doone mooy bu dee ki faatu doomam ji faatu daf fee bàyyi doom ak wala sët bu boobaa même bu dee jigéen la bu boobaa bu dee jigéen bu ndaw si jëlee li muy jël ba pare bàyyi ji yarisu bi ta'sib <laughs> man nga ne fardan wa ta'siba waaye mooy bu fi bàyyi newee rek bu fi doom newee moom baay day nekk saaxibu fard waaye bu fi baay newul bu fi doom newul day nekk ki nga xam ne asaba kon nag jadd fii loolu mooy ñi bokk classe ñi tolloo daraja yaay ak foofu jigéen mënul ëppale góor gi moo tax doom ju jigéen ak doom ju góor bu ñu bokkee ci miraas doom ju jigéen ji dootul jëlati nisf ah yusikum allahu fi awlaadikum lildakari mithlu hadd al unthayayn fa in kunna nisaan fawqa ithnatayni falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahida falaha nisf mooy doom ju jigéen jooju nga xam ne moom moo waroon a jël ba alalu baayam bu moom kese fi ne ba fi doom ju góor ñëwee la koy tansib ak tansibu bil ghayr bu boobaa ñooy ànd day koy jële ci yóbbu ko ñu xaar li des bu dee saaxibu fard a ngi fi bu fi saaxibu fard newul ñoom ñett la ñuy doon parce que góor day représenter deux jigéen représenter benn kon liñ leen war a séddale ñett la ñu jël ñaari jox doom ju góor gi benn bi ñu jox doom jigéen ji mooy fu ñu bokkee daraja góor ak jigéen en dehors di exuwali umm ñooñu fa hum shuraka fi sulus ñooñu bokkuñu mais ci wàllu geño la ñuy wax fu góor ak jigéen bokk daraja góor gee ëppale te li muy ëppale dina nekk ñaaru li li rajuli mislu hazil unsay waaye nag fii nag dañoo bokkul daraja mooy yaay ak jadd bokkuñ daraja waaw mooy yaay moo gën a jege madame A mi faatu di doomam joo xam ne moo ko ëmboon yaay ji moo ko gën a jege que maam ji maam ju góor ji nga xam ne moom moo jur baayam ji nga xam ne moo nekkoon jëkkëru yaayu madame A comme que noonu la nag mooy kon tolloowuñ daraja moo tax jox ko un fi jadd graw un lañ koy jox moom du yàqal yaay sulusuha sulusuha al kaamil waaw lii jàpp d'accord nañ ci <laughs> moo tax mu ne woon aw abawaani ma'huma zawjun waris fal ummu li sulsi maal jaddi taris waaw fal ummu yaay li sulsi ñeel na un tiers yu mat sikk maal jaddi bu fi nekk maam taris loolu lay doon kenn du ko wàññil naan ko sulusul baaqi mukk mukk a mukk a mukk léegi kon gis nga fii mooy graw zawja léegi bu ñu ñëw ci beneen bi ngir jeexal lii exception la lii même Hanafi yi d'accord nañ ne waaw jadd fii niroowu faak bàyyi tamaaman bi tamaam waaw mooy fal wal jaddu mislul abi inda waqdihi fi hawzi ma yusibuhu wa maddi d'accord nañ fii d'accord nañ ne eh, bii exception la beneen umariyatani bi umariyata eh, umariya bi ah, mooy boobu zawja la zawja place kon ummu nañ def ummu zawjatun tey monsieur A moo faatu pambadam madame ak jadd maam maam ju léegi bu boobaa même configuration maam yaay suru zawja nag un quart parce que amul kee bàyyi fi doom monsieur A bàyyi fi doom jadd asaba la baaqi lay jël reste li des ndesit léegi 3 fois 4 12 12 mooy nekk boobu masala bi moom laay séetale ah <coughs> hein léegi yaay ji lu muy am hein trois lay am trois fois quatre douze ah zawja lu muy am quatre lay euh, euh, trois lay am hein non non non looy def ni ummu ummu quatre lay am <coughs> waaw ummu quatre lay am voilà loolu mooy wax ji trois fois quatre douze voilà zawja mi mooy am 3 <clears throat> 3 fois 4 12 mooy 4 bi mu taxawee un quart moom <clears throat> ñett kon lay am léegi 4 bi nga jox yaay ji ak 3 bi nga jox zawja boo leen boolee muy 4 5 6 7 boo ci wàññee 12 7 ma ne 7 xaaral bon man saa yi jéggal ma de daa mel defoon nañ ko sànq mais baal rek mooy ci 7. wala douze moins sept douze moins sept égale cinq cinq ne waaw léegi jadd boloo ci des jadd cinq la am ah. fii nag garaawul nga naan ma ummu xam nga fee biñ ko dexee ñu ne la nga ne ma mais mais où est le problème parce que baay moo ëppale amoon na cinq yaay ji am ma ne la mais est lii mooy li ñu alxuraan di wax naan li zakari mithlu hazzul unsayni gënee la gi nga xam ne moom la ñu alxuraan miin loo ci bu dee baay yaay ak euh, ñaar ñoo xam ne ñoo bokk dara góor ak jigéen kenn góor gi day am ñaar jigéen gi am benn amul fii bu dee jàdd garaawul parce que même liñ la waxoon sànq mooy am mooy mook yaay bokkuñu bokkuñu jegewaale mooy ci idla bi li leen boole tey monsieur A mi dem yaay moo gën a jege ko maam ji waaw moo tax garaawul waaw garaawul maama ëppale waaye garaawul même bu dee moo ënim ëppalee yaay benn la ko ëppalee garaawul loolu lépp garaawul fii ñépp lii mooy exception yi nga xam ne lañu fàtte woon wax mooy ne waa wax bu njëkk bi mooy xanafiya yi ñoom d'accord nañ ne rahmatullah alayhi al imam abu xanifa que ne ci masala bii moom jadd li ñu waxoon ne jadd bu taxawee bu fi maam newul day taxaw place am ba mu des fii bu dee fii parce que fii garaawul moom mooy bàyyi da doon xaj ba rek yaay mooy dafa doon wàññi lim amoon sulus bi la doon wàññi yóbbu ko ci sulusul baaqi mais bu dee jadd moom manu la yóbbu manu la yóbbu yaay ci sulusul yi jële ko ci sulus kaamil yóbbu ko sulusul yi moo manu la ne lii ñun ñépp d'accord nañ ci kon lii exception la ah lii rek lañ doon wax boobu ba léegi lii lañ la bëggoon a wax waaye walla alhamdulillah na ah am na yeneen i cas yoo xam ne yeneen exception yoo xam ne jarul tudd yoo xam ne ci miraas kii ay alwalaat yooyu mais loolu grawul mais kon ñun walillahi alhamdu wal minna gisaale nañ ci récapitulé waat nañ ci tontu niñ tontu woon mbokk mi ci wàllu lan moo tax fan la alxuraan waxe sulusul baaqi alxuraan waxul sulusul baaqi déedéet waaye nag la la indi sulusul baaqi alxuraan lañ topp moo tax parce que dañoo xam ne ñu joxee sulusul baaqi alquran yaay ji buñ ko jëlee joxee sulus kaamil bu boobaa mooy ëppale bàyyi ci bu dee ummun la zawjun ak abun mooy ëppale bàyyi te loolu xam nañ ne yaay jëkk bu dee ñi ñooy doon yaay jëkkër baay bu boobaa kon bu buñ defee sulusul kaamil jox ko ndey ji ndey ji mooy ëppale baay bi te xam nañ ne loolu la ñu alquran wax li zakar mislu hazil unsayni te li mu wax yépp xam nañ dañ ko war a dox kon ñu xam ne kon sulus boobu dañuy garder sulus bi wax mais mooy sulusu alal yi des ngir bàyyi mën a am ñaar nday am benn kanta zawja bu dee zawjatun ummun abun foofu problème bi mooy dëgg la abun moo ëppale waaye du façon ëppale bii mu am cinq juróom yaay ji am ñeent lool du lu mel noonu lañu alxuraan miinal mooy li zakari mislu hazzil unsayayn lii lépp nag moo taxoon Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu daal doon attili saxaaba yiñ la waxoon daal di ci ànd ak moom ñoom Seydina Usman ibn Mas'ud Seydina Zayd ibn Thabit afradukum Zayd comme ni hadis bi nee ci saxiixu musnad al-imaam Ahmad ak li nga xam ne mooy ashaabu sunan al-arba'a yonente mi alayhi salaatu salaam ne afradukum Zayd ibn muy Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu kon lii mooy exception bi nga xam ne lañ waxoon ne dinañ ci ñëw di <laughs> ca naan nañ ñëw léegi fàtte ko kon lii la waxoon côté bi wal jaddu mithlul abi inda faqdihi fi hawzi ma yusibuhu wa maddihi illa idha kana hunaka ikhwa li kawnihim fil qurbi wa huwa uswa aw abawani ma huma zawjun waris fal ummu lithulthi ma al jaddi taris wa hakada laysa shabihan bil abi fi zawjati al mayti wa kon génn nañ yi waa jumhuur nag ñoo tuyugal illaa ida kaana hunaaka ixwa loolu nag lañu war a gis bii di ñëw bi ñu gisee mazhabu sayyidina siddiq ak huit saxaaba saxaaba yooyu te mooy imaam abu xanifa seydina daawud az-zahiri mooy zahiri yooyu tamay waxu seydina ishaq ibn rahawiya ñoom abu thawr ak ñooñële rahmatullahi ala aljamii léegi nag lañ diggoon bi weesu hmm? lañ diggoon nag jataay bi weesu nag moom la ñu war a gis inshaa taala mooy li nga xamante ne nii mooy miiraasu li waa jumhur nag waxu waa jumhur nag ah ci léegi naka ñoom lañuy <laughs> miraatu maam ak ay frère ñoom nan lañ koy joxale kon ñu waxaat la way wi rek <laughs> bii di ñëw insha allah ne <laughs> dinañu ko def ah dinañ fe keroog de wax nañu way wi ne moom la ñuy dugg mooy eh, waxu waa jumhuur moom borom wayu arraxa bi moo ko waxe léegi nag kon ñu mayaat la ko rek daal di dem nga tëj tëjaloon insha allahu taala ci baabul jaddi wal ixwa mu ne wa nabtadi laana bi ma radna fil jaddi wal ixwati idmaadna fa alqi naxwa ma aqulu samaa wajma xawaashi lkalimaati jamaa waalam bi anna aljadda du axwaali unbika anhunna ala tawaali yuqaasimu lixwata fiihinna ida lam yacudi alqismu alayhi bilada fa taaratan yaxudu thulthan kaamila in kaana bilqismati anhu naazila in lam yakun hunaaka du sihaami faqna bi idaahi an istifhaami wa taaratan yaxudu thultha albaaqi ba'da dawi lfuruudi wal arzaaqi haadaa idaa maa kaanat almuqaasama tunqisuhu an daaka bilmuzaahama wa taaratan yaxudu sudsal maali wa laysa anhu naazilan bi xaali wa huwa ma'a al-inaati inda al-qasmi mithlu axin fi sahmihi wal hukmi illaa ma'a al-ummi falaa yaxjubuhaa